mu ne ko foo ne woon mu ne maa ngi woon ci labbe ba di déglu mu ne ko demal fa ma la xebal suñ diine jee gën diine labbe ba mu ne ko mukk su diine labbe bee gën suñ diine ndax moom ci yàlla lay xoote te ñun ñu ngi jaamu ay doj baay bi wax wax wax wax wax mu taq ci diine rek gëm diine yàlla ba labbe booba dee mu ne ko diine ji ana fu ma ko mën a xameeti boo dee mu xebal ko ca benn dëkk ca mawsal mu dem mawsal ba labbe booba di dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw kooku it xebal ko ci beneen labbe ca xamoriya kooka itam ba muy dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw fu may jëlee diine mu tegtal ko beneen dëkk waaw ca naa ko def muy dem kooka moom xuruj jaay ko ne jaamam la ay nit ñu dëkk Medina jënd ko mu ñëw mu ñëw indi ko Medina de te fekk daana dégg nag ci téere yi jëkk yi ñu ne yonent bi nga xam ne moo des ci yonent yi te mooy gën ji yonent yi te mooy mujj ak yonent yi dana lekk hadiye du lekk sarax te tampe bi tampe yonente yi ne mooy mujjantal ak yonente yi yàlla tampe na ko ci jokkareem ji rek te ne mooy xaatimul ambiyaay de salman yahut bi ko jënd nag bon lool di ko liggéeyloo rek ba jëmmi bés mu ngi yéeg ci tandarma di sàkk benn waaye bàyyi ko ci rek ñëw ci sang bi di waxtaan ak moom ne ko waaye bani xayla te ñoo dof bani xayla te ñooy lan saar maa ngi leen romb ñëw nga sënk benn waaye ne yonente bi yàlla la salman loxe ca kaw garab ga ba daanu ci suuf ñëw sanga ba dóor comme talaata ne ko demal liggéey li ñuy wax li ci seyoon mu daal di dem liggéey ba wàcc fekk amoon na tamar ma jum denc mu ñëw fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko am ma sarax la yonent daal di fab jox ñum den ak ne lekk leen mu gis lekkut ca ci sa mu dellu si indi beneen saa ne ko lii dama la ko jox addiye gis naa doo lekk sarax jox naa la ko nga addiye de yonent daal di tibb lekk xoon yi ñu ne noonu ab dëj xew yonent génn jëm ca dëj ba Salmaan di dox ci gannaawam yonent xam li mu bëgg xam ne tampe bi nga xam ne mi ngi ci jogareem moom la bëgg a gis mu ne ko Salmaan kaay mu ñëw yonent wak jogare ja wan ko tampe bi yonent gi de sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko man day dama laa gëm te dama laa bëgg a dama bëgg a jébbalu ci waaye daal jaam bu ñu moom laa de mu ne ko jotal sa bopp mu ne ko jot sama bopp ma dara mu ne ko demal rek laaj sa sang ne ko da ngaa bëgg a jot sa bopp Salmaan dem ci sangam ne ko dama bëgg a jot sama bopp mu ne ko jot sa bopp mu waaw mu ne jëmbatal ma ñetti téeméeri tàndarma bañ meññ ba noppi ma soog laa wax lu ma lay sas de mu ñëw ci yonent yonent ne ko ne naa ko jëmbatal ñetti téeméeri tàndarma bañ meññ mu soog a waxante ak man jot yonent ne sal lansaar may leen ma njëmbat ku ne dem ci sa tool buddi dajale ñetti téeméeri tàndar njëmbati tàndarma indi ko de yonent ne gasal leen ma ñetti téeméeri pax te bu leen def dara nag ba ma ñëw ñu gas ñetti téeméeri pax ye ñëw pax tàndarma gu ne yonent jëmbat koog loxoom ba tool ba daj lu may genn si dinaa war jëmbat ca genn ba nawet bay xóotal rek tadarma yëpp tagal meññat lu may genn ga moom nekk fa mu newoon rek génn gu tax ma de yonent ne waaw lu dal tandarma ma de yëpp a ngi meññ moom jógul fi ñu ko jëmbatee woon Omar ree ne ko kii de maa ko jëmbat <clears throat> mu ne ko lu taxoon nga di ko jambat mu ne ko dama defoon na ngay liggéey rek ma di la dimbale xam nga nekk kéem taana feeñ si de yonent buddi ko jëmbataat ko mu dal di meññ de ne ko demal na nga laaj sa sangal lu lay sas ci alal ba nga sa ba pare mu dem mu ne ko jox ma ñeenti ñeent fukki ok ñeent fukki dollars yi wurus yéneen di fekk mi ngi amee tuuti wurus lu toll ni nenab tan nenab ganaar ci wurus mu ne ko yóbbul nga fay ko ci ah mu ne ci lii mu ne ko demal rek nga ko ñu dem sa nga bay peese ngi amee tuuti wurus lu toll ni nenab tan nenab ganaar ci wurus mu ne ko yóbbul nga fay ko ci ah mu ne ko ñeent fukki dollars nag lay génne ci lii mu ne ko demal rek nga fay ko ñu dem sa nga ah, bay peese ay dollars am ba ñeent fukki dollars yi génn ci nenab ganaar ga Salman ne wurus maa ngi dellu si xaw ma bi may dem ak bi may dellu si lu mu ci ëpp Salman daal di gore de Busayri yi ne afala taasirona ndax ngantal ti leen Salman Salman ndax du ngeen nangul ngant Salman lama xaratu ba gaaree ko min sikri ngi tudd ak yonent alxora waaw lox ga moo Salman ba mu déggee tudd yonent rek lox ba daaru ca kaw tàndarma ga ndax loolu da ngeen ko ci nangul ngant am déet kaana ne ko na mu yut xa deefi tudde ko xinan jaam fa mati xata gore leef ko ko waxoon de waaye daal mujj na gore lama ay ba meññee min naxil yi ca tandarmaam ya ax naaw ay cegg de ba nga xamee ne jëmbat na jëmbatal nañ ko tandarma mu meññ ci mennaat salmaan mu na di gor gannaaw boo xamee nekkoon na jaam de wa aada delloo na mu ala xataarata ci xataarata ibnu naamaan xay nan bët de tenqal yonent bi la ñuy wax ba tey delloo na bët bu ñu luqi ba mu rot ci suuf delloo na ko borom mu dellu mel na meloon de faye moom bët ba naj laa aji yàlla mu waata mamaati ba ca dee xataarata de xataada ta na ne ba nim dee buy wanenti benn bëtam bee wanent rek waaye bi yonent delloo moom kooku moom dara ko satu ko de xataada ta ibnu Nu'maan ci jàmbaar yonent bi la bokkoon xare xareb uut dañ xoote rek fekk ñu ngi ko jébbalab seet mu fanaan genn guddi rek ci njël yonentu xoote ne ku gëm yàlla ak yonentam na génn jëm ci uut mu daal di génn noona dem ci xareb uut de ba demee ñu jam ko luqi bët ba mu rodde mu for bët ba ñëw Ah, a ah bëtam aljana day ku nekk bëgg na ko waaye man de dama fa bàyyi seet boo xam ne daal delloog sama bët day mooma gën a delloog benn bët de yenent delloo bët ba nam meloon raay ko rek mu dal di mel nam meloon de na ne buy wanante tit benn bët bàyyi wanante waaye boobu moom mucc na jeeg de aw bi les mi turaa ike ci fu fuun suuf min xadamin ci dëggu laanat boobu nooy na da masiya fak doxam saxraaw doj samaaw doj bu daa ji keke de bo ne ne su mën daa am ji fi yonante sallallahu alayhi wa sallam mën da foon tenqam ah mu foon boog suuf soo xam ne yonante mas na faa jaar rek loolu moom demee dina rek la dëggu bi nga xam ne lu doj kekke kekke su ca jaaraa mu nooy ba mel ni sunguf de yonante sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci mu gisaatam suy dox jaar ci kaw doj nii nga ji sanq ba di marqué de waaye su doxee ci balañ ci nga topp ko tànk doo gis tànk ba fu marqué de doj buy jaar ci moom doj bi fay wax ne dëgër gii may dëgër di ko wan nit ñi kooku duma ko wan yonent bi sangaf mbindee fi kon ñàkk teggin la ci man nooy ba mel ni sunguf moo tax tànkam daj wum ko dëgg rek mu marqué fay nooy ba mel ni sunguf bu dëggee ba wéy mu del nekkaat nekkaat doj tànk ba des fa moo tax bu jaaraa ci doj mu marqué bu jaaree ci bu jaaree ci balanc nag balanc bi fi wax rubux rubux ji may def tànk nit ñi duma ko def tànk bi yonent bi de ñàkk teggin la ci man dëgër ba mel ni doj su moo tax su doxee ci beeñ doo gis tànkam waaye su doxee ci doj nga gis tànkam tànk bi foore woon noonu ba doj di yaru ci kanamam ak ak balanc bi ma foon boobu fu mu mës a dëgg jaar rek mawti lax mu si tànk xol tànkam la rek mës a dëgg kooku mooy Medina Malik na ne gisuma ci àddina dëkk bu mel ni Medina xamut fooy jaar lu muy wóor na la yonente mas na faa jaar ànd ak Jibril <coughs> <coughs> mu tagg tànk tànkab yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam na ci ngémbam xare néew na ngir jaamu yàlla yonent naafi na taxaw na di naafila ay guddi di jokkale naafila ba tànkam yi néew yi yonent dem na ci xare ñu jam ko ba tànkam yi nàcc de lu tax muy nàcc na ci yoon ci xare ngir dereti ku nàccati ci xare fagul ko gëtt goo xam ne ku kenn ko am lu may ku nàcc ci xare de ñi nàcc ci xare seen deret yi yàlla fa leen koy defal ci aljanna gëtt goo xam ne mboole ko cee am te loolu li yonent nàcc ci xare rek moo leen ko may de kam daaral bari na bu wëree xale yaa ci moom fi taatin ci topp yàlla raaw na gàdd de tànk boobu yàgg naa taxaw jiite ci meeraab julli sappe wër ko yàgg naa taxaw jiite ci ngémbam xare itam sappe wër ko di jaar ci yoonu yàlla de tànk boobu nga xam ne mooy xelimaan ci meeraab mooy xelimaan itam ci ngémbam xare ma ne fu mu jaaroon rek ma foon foofa de sallallahu alayhi wa yonent lim nekk Medina fukki atam yi ma leen doon wax nee leen moo doon xelimaan julli gu nekk moo koy jiite te moo doon général bi nga xam ne xare bu nekk itam moo koy jiite te moo doon docteur bi nga xam ne it ku faj ko faj ku feebar moo lay faj de te moo doon jàngalekat bi nga xam ne benn lekkool amul ci jamono lu may moom moo ñëpp moo leen jàngal te moo doon yonent bi nga xam ne woyu gu Jibril indi moom moo koy gàttalu de te Jibril wàcc na ci moom ñaar fukki junne ñaar fukki junneeg ñeneenti junne ci yoon te loolu balaa ngaa xam gi ba ta nga xamee lu mu wàcc ci Muusaa ki gën a bëri le juróom benn yoon kooku Jibril mas na tàggoo moom bokk mooy mooy ndabal wayu gi mooy xatte diggante xulookat yi xaadi amutoon lu may moom moo doon baytimaal bi nga xam ne xalal jëpp moo koy dajale moo koy séddale moo doon buur bi itam amutoon beneen buur bu doon moo doon defal ndoxal politique yu jullit ñëpp digganteem ak buuri àddina sallallahu alayhi wa sallam te itam dayoon na njabootam borom kër la woon naka nit ñëpp amee ay jabar yoo xam ne lépp lu war ci jabar moo ko ko gàddul waa këram de xen yooyu nga xam ne mu yonent bi yenu na ko benn ci rek doy na liggéey njiit léegi de sakkaatuma boole fukki yëpp de ci fukki atam yooyu ci la sampe diine lislaam def sariyaatu mu taxaw taxawaayam xatte yaaram mu ñëwoon xatte mu samp nguur ak arab yaaram mosu ñoo am buur gàdd gu nekk ak seen buur rek buur yi di leen xëccoo di leen lekkante def xemoo yaaram dañ daa jambalu di tiitaroo ay bàyyi di woo ma jud di woy sama maam di woy sama maam looloo doon ngëneel ci yaaram mu xemale ñëpp ñëpp nangu ko amul ku weex ak ku ñuul amul yaaram ak ku dul yaaram ñëpp a xem képp lu may ku gën sama morom ragal yàlla nga ko gën a de xataa ku bokk ci néegam yonente sax gënut ku bokk ci ci beneen néeg de sallallahu alayhi wa yàlla dimbale na ko waaye li ko yàlla gën a dimbalee nag mooy nangoo sax ci mbit xoolu gëm xoolu woon yàlla nen dana ko dimbale lu balaa yi tegaloo tegaloo lu nattu yi bari bari lu noon yi uh, ci kawam sot sotloo ko yépp moom xóor na ko ne rek yàlla dana ko dimbale waa ak muñ gëm doon muñ tawat mukk la àddina waa ak dëddu gëm dëddu àddina ba xamewut li bi door ak waa aw xeer loolu nag moo ko gën a dimbale ba nga xam ne na li nga xam ne moom la bëggoon a samp ci fukki at kookoy ki nga xam ne roogu day mi googu roxo mas a wàcc ci eh, am mi leen bindeef de du ci way jëkk du ci way mujj de yonent bu mas a wàcc da am wéy ba teg junneexat ñaari junneexat doo am sax mbooloo moo xam ne mat na asakay mbooloo mi topp yonent de waaye yonent bi nga xam ne fukki at rek ci la sampe lim samp bàyyi àdduna gannaaw boo xamee dundam juróom benn fukki at ak ñett rek la dund ñaar ñett mooy di def li nga xam ne ci la doxal yonentam gi sallallahu alayhi wa sallam dal di koy ji boromam bay diine lislaam muy ba nga xam ne léegi mi ngi bëgg a mat juróom-ñaari million juróom-ñaar téeméeri million ci jullit mi ngi ci àddina si de allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq xaasim mooy tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dakkantalam du jaage nag li doomam tudd xaasim rek tax ñu di ko wax abol xaasim waaye dafa wax ne tudde leen sama tur ni ki muhammad waaye bu leen dakkantale sama dakkantal man yàlla def ma def maay séddale yàlla mooy joxe waaye maay séddale de lépp lu yàllay jox jaam yi yonent la taxawal sallallahu alayhi wa sallam mu di ko séddale di ko jotal moo tax ñu di ko wax abol xaasim xas mu ji firi séddale ci moo tax be woowu tudd moom kenn du ko jël <coughs> mu ne ko yow abul qaasim abul qaasim mi nga xam ne sama ngéñ ci moom dama koy tagg rek waaye du ma jékki naa géñ naa ci abul qaasim waaye bi looloo mi géñ naa ci xam-xam yi lati xam-xam yi nga xam ne alayka wàcc na ci yow mi ne laay tukke fi yàlla waane maa ngi géñ ci xam-xam yi wàcc bàyyeekoo ci yàlla ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bilaa kaati bi ni ci aji bind laa ñeen na ko im laaw li yàlla wàcce ci yonente ci xam-xam te benn bindkat nekku fa woon boo xam ne dana bindal yonente li ko yàlla jàngal xanaa lu ci nekk rek yàlla koy wàcce ci xam-xam ak yonente rek moom mu di ko xamal nit ñi muy alquran ak mboolem hadis yi nga xam ne solo nañu ko jële ci yonente bi ak sariatu bi lépp yonente ko wattu te moom mën na bind mën na jàng mbind jotal ko mboolem xeetu yi muy dem ba léegi xam-xam yooyu nga xam ne ma nga bàyyi ko fa yàlla wàcc ci yow nga jotal ko mbindeef yi te kenn bindu ko jox la maa ngi génn ci xam ne wa aliyin géñ naa ci aliyin ibn abi lama tafalta ba nga taflee bi ay na yi ci ñaari bëtam ya wakkiltaaw ma képp ci ñoom ram daawa ji wananta maan mbir mu ñu mboole maa ngi géñ ci seydina ali ibn abi talib ali ibn mi nga xam ne taf nga ci tafi nga bëtam te fekk boobu ma nga wananta de xareb xaybar yonent dafa takk ji jox ko kenn ci sahaaba yi mu dem ñu dama ji dàq leen ci ëllëg sa mu takkaraay ñu jox ko keneen ñu dàqaleen ci ëllëg sa mu ne damati nañ dàq xare yàlla bi dàq nañ leen dama nañ seen raay ñu ne waaw mu ne géñ naa ci kaame sama bakkan bi bu ëllëgee naa jox raay ji koo xam ne duñ ko dàq ma jox raay ji koo xam ne sopp na yàlla yàlla sopp na ko de Seydina Omar ak fal lu may guddi keroog na ne nelawul dem ngir bëgg rek ñu fal ko ko ndax li yonent wax ne koo xam ne sopp na yàlla yàlla sopp ko de Omar ne ba ëllëg saa ñun ñëpp ñu ñëw wër yonente sallallahu alayhi wa sallam de mu ne ana Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ñu ne ko dafa wanante de wanante koo xam ne jàppandiwut moos mu mën a ñëw mu ne nañ ko woo dañu indi ko yonente sallallahu alayhi wa sallam daal di taf li ci bëri rek mu mel ni mos da wanante sallallahu alayhi wa sallam mu daal di takkaraay ji jox ko ne ne ko bu ma demee damay xeex ak bañ mel ni nun nekk jullit niñ nekk jullit yonente ne ko defal ndànk yàlla jubal ci sa loxo kenn rek mu dugg ci lislaam moo gën mboolem li bi fenk di ko tiim de soo demee na nga leen xoo ci lislaam suñ nanguwut nga xoo leen ci ñu ñu joxe galak wàcc ci suñu xatte suñ nanguwut nag nga xeex ak ñoom de Sidina Ali daldi daldi demal Xaybar jàmbaarang fa woon joo xam ne moo doon damaraay doon daq nit ñi ñi di ko wax maara bu jàmbaari yahood la joo xam ne junne lay xeexat ba nga xamee ne Seydina Ali jib na ko rek mu dal ne may maharabu mi nga xam ne ñëpp xam nañ ma sama gannaay waaw ñëw na de ku siboo dajet laa kenn bëggut a dajeeg man ci xare de naa ko def Seydina Ali ne ko man maay ki nga xam ne sama yaay def ma tudde woon ay dara de man sama yaay tudde woon gaynde te booba mi ngi namp Seydina Ali yaayam daf ko bàyyi woon muy nelaw ci lal mu génn dem doxi dikk fekk jaani ña ngi war wàcc ci lal ba fekk ca Seydina Ali Seydina Ali xeex ak moom barey ko te liir la yaayam ne man ndakete hoo gaynde laa judde moo tax ñu di ko wax Haydara ba tey sëriñ seen rey seen bopp mu ne ko man mi sama yaay tudde woon Haydara te yow génn gént nga biig gaynde di la lekk mu ne waaw mu ne ko maay gaynde gi la doon lekk biig ci guddi Seydina <coughs> Ali borom kastu loon dal di fenkook mahrabu caw ko jaasi xar ko ñaari xar dal di kabar tata ja dal di hubbeeku tata ja ñeen fukki góor a ko daa ñu ko tijjee ñeen fukki góor a cee jàpp mu soog a hubbeeku Sidina Ali loxob càmmoñam rek la ko xëcc rek dajji ko waaw daal di tijji tatajale dugg waaw ci lañ mange mange xaybari de nettali nañ ne ba nga xamee Sidina Ali dóor na maara bu jaasi ja jaasi ja dafa kosaari ca tata tata xaybar ja aw xeer wadde ca dem ci kaw bañ tegee ñeen fukki guddi la sogo la xeer wa sogo del ci suuf de ba xeer wi rote yonent ne xeer wu xam ngeen fu mu bokk ñu ne déedéet mu ne ba ali di caw maarabu ci la xeer de wadde woon de ba léegi mi ngi soo a del si ñaata fan ñu ne ñeen fukki guddi sidina ali ne géñ naa ci ki yoon nii su fekkoon ni booba lu toll ni perab bëtab melante ci ñam mi ngi ci sama biit wala ndox kon du del si de waaye booba mi ngi xiif a xiif be lu tuuf melant nekkul ci biiram ci ñam du jaageen ndox de mu am doole jooju kooku su lekkool ba suur <coughs> kooku mooy xareb xaybar ci lañ mangee mangee ca la safiyatu ba bokkoon yonente sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ma ngi ma ngi xeebar yi de ba nga xamee ne ñëw nañ nag Medina yàggut ca dem Makka xeex fatu Makkata de mu ne géñ na ci Aliyu moomu wa bi rayhaana tey ni géñ naa ci ñaari gëtt ya ñaari sëti yonente sallallahu alayhi wa sallam Hasan ak Huseynu tii ma gëtt seen min ka tukke ci yow la si gëttëg nga xam ne udiya dénkeef na ko udiya ruuma dénkeef na leen saara saara de mi ngi génn itam ñaari sëti yonent Asan ak Useyni ñi nga xam ne Zahra leen judde kii Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min sayidayni ci ñaari way sayid lay sayun seeni de di fatte dooma tafu tafu Musaa ñoom ñaar wala Karbala du jaagen Karbala de xam ne dañ leen a sayidloo ni yonent bi yëpp dañ leen a mujj rey gannaaw yonent bi te ay jullit a leen rey ñoom ñaari woy sayid yi nga xam ne du ma fàtte tafu mukk du ma fàtte karbala foofu lañ sayid loo sayidina Useynu de tafu dëkk bu ndaw la bu dend karbala karbalaa nag mooy dëkk bu mag ba de mu ne du fàtte tam du fàtte karbala de na ne suuf su mu nekk rek dafay jàq ba mel ni mu ngi karbala bés bu nekk itam dafay jàq ba mel ni mi ngi ci bésab tam xarit ci bésab tam xarit lañu rey Seydina Useynu de Xasan itam dañ koo posone ñoom ñaar ñëpp banu Umayyata ñoo leen rey ngir bëgg jël nguur gi rek te ñoom nangu woon nañ leen a bàyyi nguur gi waaye terewut Seydina Asan dañoo neexal jabaram mu posone ko mu seyit Seydina Useynu moom ñu xeex moom rey ko dagg boppam waaye ñoom ñaar ñoo ñu terewut daal maa ngi gën ci ñoom de bi abi bakrin géñ naa ci abubakar lisi abubakar bi nga xam ne saxa wet na li naa su ñeel nit ñi iqtidaa woon roy bii ci moom fi hayaati ka ci dund sa de mi ngi géñ itam ci mbooleem saaba yonent yi waaye raw na ci abubakar siddiq ki nga xam ne mooy njël benn saaba yi de abubakar siddiq mooy kan mooy ki gën ci xeet wi ci dajeeg mboolem xeet wi déedéet mooy ki gën ci mbindeef yi daal gannaaw yonent yi buñ dindee lu ñuy tuddee yonent daal abubakar a gën ci mboolem xeet yi de yonent ne siddiqiin yi ñett lañ aji gëmi aji gëmi isaa ca ya aji gëm ji ca yaasin habibu najaar ak aji gëm ji ca xaafiri ki gëmoon ci nitu firawna ku leen ñetteel mooy abubakar te moo ci gën de mooy ki nga xam ne moom kenn rek moo mën a doxe rimaan ci àddina te yonent ngi dund sallallahu alayhi wa sallam woyu gaa ngi wàcc de xamut keneen ku ko ñaareel koo xam ne nekk na élimaani xeer yi te fi kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de yonent moo daa jiite julli ba nga xamee ne xopp na xoppam ji nga xam ne ci la génne àddina nag xopp jaa ko dal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru diggi ñuy wax la bay kare benn du kare waaye boobu daal moom kare la juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci diggi ci diggi gàmmoo ci <coughs> la yonent tëdd xoppam jële xopp xanaa xopp bon ñaari fan ci diggi ak fukki fan ak ñaari nga xam ne moom la xopp ci tamxarit moom la xopp ci gàmmoo ci boppam de bés mu ci la génn àddina <coughs> fukki fan ak ñeent la xopp ba xopp ca diisee ci moom nag bés ñu nodd di ko nekk di ko nekk di ko nekk di ko nekk ba ñu ne ko nit ñaa ngi lay xaar rek ci julli mu ne dem leen duy juróomi mbuusi ndox sottil ma ko sotti ko ci sama ko ndax tàngaay bi wàññeeku ndax ma mën a dem jiite ji nit ñi de ñu sotti ko ndox ma ba ne doy na doy na doy na ba mu jógee bëgg a dem ci jàkka ja rek ñaari gaa ngi ko lëng si dina Ali ibn Abi Talib ak ibn ak Abbas ibn Abdul Muttalib naka la dox tuuti rek dal di xam de ñu dellu si ko tëralaat ko sallallahu alayhi wa sallam ba mu xiqee ne ndax julli nañ ñu ne ko déedéet yow la ñu nekk julli de mu ne nañoo satti ndax ñu satti ko ndax mu jógati dellu xam ba mu xiqee nag ne mu roo ababakarin fal yusalli bi naasi nañ wax daal abubakar sadiq na jiite nit ñi de sidina abubakar ay jiite juróom-ñetti fan yonent a ngi dund jibril a ngi wàcc alquran a ngi wàcc yàllaa ngi teew kenn kontarut kilimaan ak abubakar sadiq du yàlla du yonent bi du jibril du alquran du kenn ci xeet wi de kooku abubakar a ko jago mu daal di tudd ingarilam nag an faqat li na mu almaala jud wal muhaddi te mooy aji dalal ja yow ma saqifati bésab bani saadata abubakar siddiq mooy kan mooy ki xam ne bésab saqifatu bani saadata moo dalal xeet wi de mooy ba yonent génnee àddina lansaar ne jeex na nag wala yonent dem na ñun dootuñ topp benn buur lu mooy kenn ci lansaar rek na muhajirina fal seen buur ñu fal suñ buur rek de waaye kenn ku fi nekk xilif muhajirina ak lansaar yëpp kooku yonent rek la de gannaaw yonent ñun duñ ko nangul kenn dal di beru ca saqifatu bani saadata de parel seen waaye joo xam ne moom lañ bëgg a fal de abubakar ne omar kaay gunge ma ci suñ mbokk yi de omar ne maa ngi maa ngi tëral sama xutba gi nga xam ne moom laa bëgg a wax buñ demee dajale dajale dajale dajale ba ne bu ma demee laay wax mu ne bañ xàggee rek Aboubacar ne tëccët lépp lu ma bëggoon a wax Aboubacar wax ko wax lu ko gën a rafet de mu ne ba mu xàggalee ne buur bi ci muhaajiriin lay mën a nekk ndax loolu la alquran tëral alquran dafa wax ne ña génn seeni dëkkat ak seeni xalal ngir bëgg la bëgg a dimbale yàlla ak ab yonentam ñooñu ñooy saalixoona loolu la alquran wax ci saaru xasri ñu ne waaw mu ne lan lansaar lu leen yàlla wax ci alxuraan ci saaru tawba daf leen ne na ngeen ragal yàlla te na ngeen ànd ak saadiqina saadiqina yéen ñoo war a ànd seeg yéen am yéen yéen a a ànd ak saadiqina ah ñu kon sa ñun ñoo war a ànd ak saadiqina mu ne bon nag buur bi ci muhaajirina lay nekk faw yéen yéen a ciy topp de léegi nag léegi nag tànn leen ci kenn ci gaa ñi juróom benn gaa ngi nii taxaw ku ci ne na ma ne bi yonent yi génn àddina gërëm na ko Omar ibn Xataaba ngi Abu Ubaydata ibn Jaraa ngi Usmaan ibn Affaan ngi Talatu ibn Ubaydillah Saadu ibn Maas Sidina la Babacar wax dara suufuma ci lu may googu kaddu de waat naa ci yàlla ne ñu taxawal ma rey ma te duma dem safara moo ma gënal may jiite mbooloo moo xam ne Babacar a ngi ci seen biir de gisuma daal lu ma jaral loolu mu ne ma daal di rek ne leen yéen indil leen ma ku ci mën a indi jikko yi na wax ku ci mën a indi alquran seedeel ko ne saaba si yonent la ku may Babacar isyaqu li saahibi laa tasanina laa maana ñu ne kenn loolu Abubakar rek ko jagoo saniye isnayni ñaar ñi nga xam ne yàlla rek a leen ñetteel kan ak ne yonent Abubakar mu ne ku mën da indi wu melo rek bul xëccoog Babacar de daal di tàllal Sidina Babacar loxo ne ko man jaayante naa ak yow ña fa woon ñëpp jaayante Sidina Babacar ne ko ñun jaayante nañ bañ dellu see ci jàkka ja nag Sidina Omar dajale xeer wi yëpp ne leen jaayante gi war doona lu mooy ñëpp daje ñu wax ko ñëpp d'accord ci jaayante waaye dama ragaloon rek mbooloo mu tasaaroo waaw tax mu yélimaan rek waaye léegi nag yéen xeet yi yéenay seen bopp waaw ñëpp ne jaayante nañoo Sidina Babacar de ñu dal di fal Sidina Babacar nag mu wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy waaw bésab saqifatu de keroog bu taxutoon ak Abubakar waaw xeer wi danañ danañ danañ danañ danañ xëccoo tey réer dana tabbikoon ci xeer wi ndax mbooloo ci saaba yi dañoo dal di murtad juróom-ñeenti gii dal di murtad ne ñoom dootuñ joxe asaka xus min amwaalihim sadaqatan la yàlla waxoon yonent ne ko jëlal asaka ci nit ñi kañ ko jëloon dem na keneen ñoom duñ ko jox keneen Abubakar ne ku tàggale julleeg asaka rek ma dog sa baa tàmbut kii ak kaa Omar ñëw ne ko ah Abubakar seetlul mbir mi yonent daf ne yàlla digal na ma naa xeex ak nit ñi bañ wax laa ilaha moom muhammadu rasulullah suñ ko waxee nag sange nañ seen i bakkan ak alal mu ne ko toos ko resama war ibnu xataab sori ma di mbër ba ngay xéefar eh, ragal ba dee bi nga nekkee julit sori ma man ku tàggale juleeg asaka rek ma xare yow de mu ne ba ma gisee abubakar dogu ca rek ma xam ne loolu dëgg ma fekk ko ca naa ko def gis nga yàlla ci alquran fu mu wax aqimu salaata aatu sakaata la cee teg daf leen lëkkale kenn mënu ci wét lu may ci morom ma de loolu sidina Abubakar ko saxal ni konoon pank boobu daañ ko rotal suñu rotaloon boobu beneen yoon ñu rotal beneen ba ba ñuy rotal pank lislaam yi juróom yépp moo tax ba sidina Ali ibn Abi ne wallaay jigéen jurut ku gën Babakar gannaaw yonent yi de war na keroog moom kenn rek kenn topp ko ne dafay xeex ak mboolem arab yépp su fekkee dañoo murti ne dootuñ joxe asaka de mais benn nos benn mbortu bu ñu doon jox yonent ku ko tere rek ma xeex ak yow de ba arab yëpp dellu si aat nangu asaka rek day bés si dinaar yi ne ko defal ndànk Babacar kere xare uut da ngaa léewoo ak sa doomu Abdourahman Abdourahman dafa ñëw ne albirasa kuy sama nawle na génn Aboubacar ne ah kooku may nawle man mi ko judd mbaaw ne yonent ma dem yóbbu ko safara léegi yonent ne ko yóbbale ma sa bakkan bi bul dem bul xeex moom yéen mu ne bay bàyyi ma yóbbu ko safara léegi man mi ko judde yonent ne ko bul xeex ak moom de yóbbale ma sa bakkan bi daal am naa ci yow soxla te kooku yaa fa nekk rek te moom wax la yow ngay màgget waaw yonent xaaye bu mu xeex ak fekk na booba yàlla na mu jàmm ci Abdurahman rek gannaaw ga tuub na nekk julit <coughs> Abubakar moomu sidina Ali ne ko keroog bala yonent wax ne yóbbale ñu sa bakkan bi tey lañ gën a soxla sa bakkan bi nag ci keroog de boo nag waa na nga toog de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina ñu jaayante sidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu soog ko suul nag ci néeg ndey Aysata fekk na yonent waxoon na ne ab yonent duñ ko toxal fu mu dee rek foofu lañ koy suul ba mu ci néeg ndey Aysata nag te doomi Babacar la yonent noonu na ab yonent kenn du ko toxal fa mu dee rek lañ koy suul mu ne ko bàyyil ba keneen wax ko ndax dañuy tuumaa léegi defe ne lim dee ci sa néega tax ñu wax loolu de ba ñëpp ñëw nag ku nekk ne seede naa ne yonent na ne ab yonent duñ ko toxal fa mu lañ koy suul ñu soog ko suul ci nekk ndey Aysata an faqat dundil na mu almaala jut firi daaka ci ngërëm sa Abubakar Siddiq xalalam yëpp dundil na ko ci ngërëmal yonent sallallahu alayhi wa sallam waa taa joxe nag mu jàmman mboole mi xalalam wala ik daawul du yàgg nag tey de taxaw na bés moom Babacar Siddiq joxe lépp lu ko yàlla joxoon ba desewul dara de yonent fa doon laaj sa tax jëmmi bés Abubakar taxaw di joxe limam ci huru sax xaalis ba desewut benn libidoor wala benn dërëm mu taxaw di joxe limam ci tooli tandarama ba desewut genn tandarama muy joxe këtam di joxe ay gëléemam ak jaamam di joxe ay yëreem moom Aboubacar ba abaaya bi mu gàddoon fi mu taxaw di saraxe moom rek la dese ci lu moom de jibril wàcc solo abaaya bu ni doog bu Aboubacar yonent ne ko liyey lan mu ne ko malaaka yëpp ngi solo abaaya ngit bëgg ni doog Aboubacar si radiyallahu anhu de waa abi Hafsin géñ naa ci abi Hafsin man asarallahu ko feeñal yàlla bii ci moom diina diina lislaam mi ngi génn itam ci Abu Hafs mooy Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ki nga xam nag ne ci moom la yàlla feeñale diina lislaam de farxawaata jajjuru xabaaw noonu ya de lu jiitu Omar jébbalu yonente sallallahu alayhi wa sallam daf ndax ragal rek lori xéefar de Omar ibn al-Khattab na ne dafay dox bés ba taseeg kenn ci saaba yi ne ko yow it jàng nga xabaab yu larati jàng nga mu ne ko bu ma jàngee itam day ku la gën a naqar yi jëkk damaa jàng te gën laa jege mu ne ko kan mu ne ko Fatimata sa jigéen ak jëkkëram ñoom ñëpp ay julli lañ de mu ne Fatimata sama jigéen jàng na mu ne ko moog jëkkënam yépp ay julli lañ Sidina Omar dal di ñëwal kër ga dal daal di dóor jëkkër yi jigéen bi ba nàccal kanam nga jigéen ba jóg nag poñe si dinaa war xas ko saaga ko ne ko xéefarab xaraam bi jébbalu nañu mu neex la mu naqadi la ànd ak sa torox ak bakkan ñun topp nañu yàlla ak ab yonentam loo mën defal mu ne man bi may dugg ci jumnee bi sax mu mu mu xaw a rus nag ndax li mu def gorom bi ci kaw tooñ rek mu ne man bi may dugg néeg bi sax li ma dégg ngeen di wax lan la ñu ne ko téere bi yàlla bi lañ doon jàng alquran mu ne ma seet li ngeen di jàng jigéenam ne ko doo ko seet ndax yéefar nga mos sangu janaba te alxuraan yàlla dafa wax ne kenn du ko laal lu may ko sangu rek mu ne suma sangoo nag mu ne ko waaw demal sangu mu sangu ñëw ci kër jigéen bi yoon ko taama anzalna alayka alxuraan litasqa illaa tazkiratan liman yaxsha tanziilan mimman xalaqa arda wa samaawaati wala arrahmaanu ala arshi stawaa ah lii rafet na di mu won ko saaru hadiid yi sabbihu fi samaawaati maa ba ci wala wala wala axar wa zahir wal batinu mu ne yal na Quraysh dee wax ju rafet ji la Quraysh di daw di ko dawloo nit ñi wan leen ma fu ma mën nekk de ñu daal di ko tegtal ne ko yonent nga ca daaru arxam mu daal di jiwal si kër arxam rek ba mu jubee barab ba nit ñi rëj rëj loo laan ñu ne Omar ibn Xataab a ngi ñëw te moo gën a xiis ci ñun tu fekk jébbalu na ci démb ja Xamsatu ibn Abdul Mutalib Xamsatu ne bàyyi leen Omar mu ñëw dafay ñëw rek jébbalu si loolu la mën a def su defee lu ko mooy jaaseem jooja mu gàddu moom laa koy reye de yonent ne bàyyi leen ma moom ba Omar jubee waaw kër ga rek yonent génn gàttandu ko daldi ko poñe pipp ko ne ko Omar dayal fasuufu laa day moos lu may la wàcc ci xaat sa samur wàcc ci yow sidina Omar daldi karkar lox daanu ci suuf ba mu jógee rek ne ashhadu an laa ilaaha ñu bég ba julli jotee yonente ne ku nekk na wutam xunt mum dem làqu fa jàpp julli te ñëw Omar ne loolu lay du fi am ah xanaa du ñoo nekk ci dëgg su fekkee ñu ngi dund suñ dee yonente ne ñoo nekk ci dëgg suñ dund suñ dee mu ne ñuy jaamu jibteeg xosa ci makka di ko feeñal yooyu nga xam ne duñ dara di jaamu laaw di ko nëbb loolu day tey lay mu jaam ci makka mu ne ñu daal di génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari sappe fenn sa Hamsatu jiite ca ibnu Abdul Mutalib fenn sax Umar ibnu Xataab jiite ko de ñu sank yonent bi nag dal di ñëw ci kanam Kaaba ga julli ci kanam xéefar yëpp ñu ne ay xam na nag Umar ibnu Xataab jàng na waaye dëgg Quraysh yëpp danañ jàng kera ba mu jébbaloo la lislaam féete kaw kéefar ku ma waateem sa wi waa jubla sa waa jubla de mooy Umar ibnu Xataab mi nga xam ne xamul lu may wax dëgg taateem xamul lu muy àtte bu jub de benn naafeq dafa layoo benn yahud fekk na naafeq baa tooñ naafeq xam na ne yonent moom dëgg rek lay àtte yahud ba nag lam da doo yahud xam na ne yonent dëgg rek lay àtte mu ne nañ laayoo ji ci yonent bi naafeq ba ne ko déedéet nañ laayoo ji ci kaab yi mu lasraf njiital yahud yi xam na ne Kaabul Asra moom ku ko ger rek mu àtteel la moom naa feq ba moo tax mu xëcc loola yahut bay lànk ne ko nañ dem ci yonent bi rek ñëw ci yonent bi yonent leen yahut bàyyi ko ne moom àtte yonent doyu ko ñëw la yonent àtte woon naa feq ba ne moom boobu àtte doyu ci Sidina Omar ne ko àtte ñu de yahut ba ne ko yonent nañu kat mu ne àtte yonent doyu ko Abubakar àtte nañu mu ne àtte Baabakar doyu ko Omar ne ko toogal nag ma ñëw léegi àtte la dugg ci néegam rek génne jaaseem ñëw dagg baat ba ne ko ku àtte bi yonent doyut àtte Baabakar doyut la Omar moom nii la lay àtte ah ñu dal di ñëw ci yonent ne ko Sidina Omar rey na na nit rey na jullit nañ ko rey ba yonent xaw a jaaxle laaya ji dal di wàcc nag wane ne kooku du jullit naa fekk la rek tey de kooku mooy Omar ibnu Xataab ci jamonoom dafa maandu ba nga xam ne lépp topp na ko yar na mbooleem lu yàlla bind ci jamonoom Omar yar na safara Omar yar na ndox mi yar na suuf si ci jamonoom Omar ibnul Xataab dafa amoon safara woo xam ne ataa ci jamono yonant daay goo xam ne at mu na rek bu takkee laa budde mu ñëw lakk mi dina rek ataa ci jamono yonant jamono Babacar ba Omar faloo rek daay ga dëgg Medina ñu ne daay ga jógati na fakk dina lakk mu ne daay ñu ne waaw mu dindi tañ laayam jox xalelam ne ko firi ko ca daay ga ko jaama bi yàlla li ñuy wax Omar ibn Xattaab na ne nga yem foofu bu lakkati dëkk bi yonent bi gannaaw de safara sa ne gamaj ci la Medina ga lakke ba ba ba yar na ndox mi niilu misra daf daa def at mu nekk balaa la rek ñu sañseel xale lu jigéen bu gën a rafet takkal ko sànni ko ci soob ko mu dee eh, mbënn ma soog a bënn de te mbënn ma ci la mbay ma aju de bu mbënn ma dawul rek waa misra duñ bay tam ci ci mbay la ñuy dunde ba nga xamee ne saaba yi ubbi nañ misra ba moom ko Amru ibnu Aas la fa fal mooy gouverneur bi ba waxtu mbay jotee Amru bind ko de ne ko kat mbay mi jot na te nii lu misra rek ka amee mbay mi bu ballut kenn du bay te bon dund du am ci réew mi te xam na xaada nag du la mukk lu may ba tañ ko joxee ferawu jigéen ba gën a rafet waajal ko takkal ko de si war ne jox ma kayit ñu jox ko kayit mu bind leetar tukki ne ci jaamu yàlla Umar ibn Xattaab jëm ci niiru Misra su fekkee ci sa kattanal bopp ngay dawee bëgguma sam ndox toogal su fekkee yaa ngi daw ci kattanal yàlla nag dawal ci kattanal yàlla ma de du ma la jox daara dara dara dara salaam Umar ibn Xattaab ne sànni leen ko sama leetar boobu ñu sànni ko leetar ba nii du misra daw ba weesu fa nga xam ne fa la daayam ba léegi kenn joxatu ko xale boobu de muy xam ne yar na ndox ma war suuf si yëngatu na ci jamonoom mu daldi fa xeetam wa nekkut tër dóor ko suuf ne suuf dalal laa wax lu tax yonent dund ci sa kaw ba génn àddina yëngatuwu la Abubakar dund ci sa kaw ba génn àddina yëngatuwu la Omar ñëw nga naa nga yëngatu dalal laa wax feeg jënguma ci sa kaw waaw bul yëngu de waaw suuf sa daldi dal de kooku mooy Omar ibn Xattaab de wam ni xafaan ak doomi xafaan moom it fukki at ak ñaar la faroo ak genn wàlli at ñu ñu sayidloo ko bañ ko sayidlooyee nag dëbb ko paaka ci xolam ba mu génne ca gannaaw ga doon julee suba jàng saaru yoosufa inamaas ko ba si foofu la taw rek xale ba ba dëbb ko paaka fekk daf daa ñaan yàlla ne yàlla yàlla nag ma may sayid te ci dëkkab yonent bi nga ma koy maye de xafsatu doomam ne ko seetlu li ngay ñaan mënul am dëkkab yonent bii nga xam ne ay jullit rek a fi dëkk kenn du fi sayite balaa ngaa sayit dem ci xare mu ne ko yàlla mën na ma ko jox yàlla na nga ma may sayid te yàlla nga ma ko may ci dëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangoo tudd a génn Medina te bëgg naa sayid xale lu fer benn xale lu jaam boo xam ne dañ ko jënd te muy xéefar ñu di ko wax abo lu wata mu ko dëbb ko ber rek ba muy jiite nit ñi fajar mu laaj ne seet leen ku ma rey ñu seet ko mu ne du jullit ñu ne du jullit mu ne alhamdulilah sant yàlla bi yàlla defee sama dee nekkul ci loxol jullit xanaa nekk ci loxol xéefar de nga xam ne am na sayid gam doon ñaan bañ ko dëbbee nag indi ko këram ñu nandal ko soow soow ma génn ci jam jamba rek tey de waaw ñu xam ne kooku dootu mën a dund sala ah, radiallahu anhu ma ngay wax nag di wax ne yow sama borom xelante ma di am xar muñ yafal bem duuf seeni borom am gan rey ko laa ñu wàjj laa ñu togg ñu lekk ko te du ma du ma dajeeg yàlla de xelonte may mbërëg te du ma juddu di xomar tiita tiita tiit Ibnu Abbas ñëw ne ko waaye xomar santal yàlla yow mi nga xam ne jébbalu nga rafetal sa jébbal yonente yàlla génn na àddina gërëm la ba noppi nga falu xame xeetu yonente bi maanu ci seen biit yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam yow looy ragal mu ne kasara ak nguur nga may tagge ak nguur nga may tagge nguur nga may tagge nguur nga may taggee xelonte bu ma jaam benn yool te bu ma jaam mbugal de ñu ne ko nag dénkaane loo xam kuy nekk buru julli sa gannaaw ndax doo def Omar Omar Abdoulaye ibnu Omar sa doom mu nekk xalifa sa gannaaw mu ne déedéet géño gi ma bokk sax buñ ci fal kenn man kenn doy naa ci li ma ci def doy naa doy naa la de waaye bu ñu kenn ñaareel ñu ne ko koy fal mu ne duma fal kenn ci guddi Xafsatu doomam ñëw ne ko ah julli ñi day ñu ngi tawat ñu ngi wax ci yow dara de mu ne lu ñu wax mu ne ko nee nañ gétt ak nag sax kuñ ko dénkoon su la xóoree ne yaa ngi dee balaa ngaa dee teg ko ci loxol nit xeetu yonentu bi nag ñoom ñoo gën a rëy gétt ak nag yaa ngi génn àdduna te tegule ko ci loxol kenn mu noppi noppi ba mu yàgg ne ko ah su fekkee ni dénkaane naa ne diwoy falu sama gannaaw ku ma gën def na ko Abubakar loolu la defoon daf ne woon fal naa Omar waaye su ma ko defut itam ku ma gën def na ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam moom dénkaane wutoon ne na kenn falu de Hafsatu ne ba ma déggee mu tudd yonent rek ma xam ne la yonent defoon rek lay def du du du du taamu keneen ci jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dee daal juróom benn ñii ma xam ne wóor na ma ne yonent bi muy gën a àddina gërëm na leen Usmaan ibn Affan Ali ibn Abi Talib Talata ibn Ubaydillah Zubayr ibn Awam Abdurrahman ibn Awf Saadu ibn Ubadata ñii daal luñ daje rek ànd naa ca de noonu la def moom falut kenn ba dee nag juróom benn ñooñu ñoo diisoo rek ba fal Sidina Usmaan ibn Affan Sidina Usmaan itam falu na fukki at ñett moom itam di rafetal xilaafa ga ba jaxase tabbi diggante julli ci pexem yahood yi rek ñu rey ko moom sidina Usmaan bañ ko bëggee rey mu ne leen bu leen ma rey su ngeen ma reyee dootu leen daje mukk ci gannaaw benn buuru jullit di di xare yi de da ngeen di tasaaroo ba péncam la ma waxoon moo ñu dal ñu ne ko moo caag danañ la rey mu ne mënu tax ngeen di ma rey xam ngeen ne yonent bi na ne ku gëm yàlla daganut a rey lu mooy mu def kenn ci yàtt yi murtad di xéefar gannaaw nekkoon jullit wala mu njaaloo gannaaw bu mu wala mu rey ñu war ko rey yi man waat naa ne sama diine ba ma ci duggee ba tey soxla wu ma beneen diine bu dul moom njaaloo nag mosuma koo def ba may xéefar sax sakka bi ma nekkee jullit rey mosuma tuur ci dereti doomu aadama loo xam ne fees na béjjënam nampatal de lu tax ngeen di ma rey ñu ne ko danañ la mu ne xam ngeen ne yonentu noon na ku xebal jay sul xasrati naa laal jana xam ngeen ne maa ko xebal ci sama ji ma lew mooy xareb tambo maa ko xebal ci téeméeri naaru góor ak seeni lal teg ak seeni teg ak junne gélém yu fa sëf sëf burr ak feroye leen xamee ak junne libidoor ñu ne ko xam nañ ne yaa def loolu waaye danañ la rey mu ne xam ngeen ne jàkka ji yonente ne woon ku jënd pàkk bi féete penku féete xibla bi yokk ko ci jàkka ji gàddul naa laal jana maa ko jënd ak sama fukki jinne li bi door ñu ne loolu yëpp terewut dañ la rey mu ne xam ngeen ne biiru romata yonent noon nag ku ko gas te sa baagi xam caag baagi julli ñuy gàddul naa laal jana xam ngeen ne maa ko gas ñu ne loolu yëpp terewut dañ la rey de sidina Ali ñëw dàq gaaña ba génne leen kër ga ñëw ne sidina Usmaan gis nga nit ñi dogu nañ ci rey la man nag soo ma joxee ndigal man danaa raxaat kenn la rey de mu ne ko a Aliou lu toll ni dereti nampatal béjjénam nampatal ci deret buñ ko tuur mukk ci sama sabab de gis nga palanteer ba de yonent bi taxaw na fa léegi ne ma Ousmane nii lañ la def boo bëggee ma ñëw dimbale la boo bëggee ñu nga ñëw ndogu seek man man nag dem ndogu jeg yonent moom a gënal de sallallahu alayhi wa sallam sidina Ali ne yàlla xam na ne man wàcc naa woon daal di dellu ci këram toog gannaawam rek la xale dugg ca néeg si dinaa rek waaw daal di ko rendi de mu ngi tiim kaamil buy jàng deretam jàng tuuru ci kaw aay fa seek fii kaw laaw samiul alim ba mu dee nag jëla yëf yi yàqoo nag Muawiya daal di jóg nañ fayu rey ñi ko rey sidina Ali buur ba noppi buur bi moo mën a fayu boobu ci lañ xëccoo ba far xeex dox diggante ñaari kuréel ñu nekk kooku mooy sidina si la yaa di kay borom xéewal ya da si xéewal nga xam ne taala yàgg naa gis daaw may bi ci moom ilal Moustapha jëm mooy ki nga xam ne moom dafa bëri woon xaral lool te di ca may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de sidina Ousmane ñuy tudd sax ñoo ñoom dañuy wax ne du ñuy risaas ay magasin la yoo xam ne yàlla leen feesal rek ngir di ko dimbalee ko yonent bi sallallahu alayhi wa li la tegtal moom alalam ju bari jëmi bés yonentu dafa xoor ba ngoon jot mu ne ndax danaa am lu ma doge ndeyaay satu ne ko dara loo dogee amu fi de mu jokkale koor ga xoor guddi ga xoor bëccëg ba ca topp ba jant sooyee mu ne ndax lu ma dogee am na fi Aysata ne ko dara amu fi mu dellu xoraat jokkale ci ëllëg sa ba jant sooyee mu ñëw ne ndax lu ma dogee am na fa Aysata ne ko fu koy jëlee ñun mënuñoo am dara lu mooy lu ñu yàlla jox mu jaar ci sa loxo yi rek ñëw ci ñun kër gi dara amu fi yonent sa alayhi wa sallam dal di dem ci jàkka ja toog ndey Aysata sàcc nag yónni ndaw ne ko demal ci Usmaan ibn Affaan ne ko yonent bi ñetti fan a ngi ngi tegale di xoor guddeeg ba cëg te doo am lu doge de ñu ñëw wax ko si sidina Usmaan mu ne yàlla na yàlla xalak àddina yonent di xoor xamut lu mu doge ma nekk fi kenn waxuma ko dem leen safal ma nangami safi safi gélém nangami téeméeri gélém nañ saf bur yóbbu kër yonent ñu sëf pepp mu ne pepp yéex na nañ sëf nangami gélém ñu sëf sunguf yóbbu yéex na nañ sëf nangami gélém yi mburu yóbbu nañ sëf nangami gélém yi xar yi ñu wàjje yóbbu yooyu yëpp ñu sëf yóbbu ko jëkkër kër yonent bi sallallahu alayhi bi mën a def loolu yëpp ci taxawaay fekk mi ngi mi ngi pare indi loolu yëpp nag ci kër yonent yonent jógee ci jàkk ja nag ñëw ne ay sa dara lu ma dogee mu ne ko lu nekk a ngi fi nangamang fi nangamang fi nangamang fi ko mu ne fu loolu jógee mu ne ko Seydina Usmaan ibn Affaan moo la ko yónnee de yonent walbatiku foofu mu doge na jublu xibla di ñaan ba julli suba dana ñaanalul kenn lu mooy Ousmane rek kooku mooy Seydina Ousmane ibn a afara gas na mu at biira biiru roomata moo gas biiru roomata ci Medina te yonent noonu ku ko gas sa baag xeng ceeg baagu julli ñu gàddu na la aljanna jaa sa xebal na mu al jay sa jay sul xasrati moo xebal xareb tamboog bi nga xamee ne fanweeri njune lañ yonent di dem di xare ak ñoom ci réewi tubaabee te amul benn tandarma sax bu mu ne ku leen xebal gàddu na la aljanna aadaa joxe na mu alhadi hadiyu lamaan saddawo ba fekkee yonent la adaaw noonu ya de moom la yonent yónni woon ca xareb Hudaybiya ne na dem xéwénoo eh, na dem xéwénoo Quraysh moom mi nga xam ne waaw bëgg nañ ko de ba mu demee ñu ne ko yow day may nañ la nga wët kaaba gi waaye yonent moom du fi dugg mu ne kaaba gu ñu waaye yonent aw ma ci soxla du ma wët kaaba gi mukk te yonent wëtu ko de lànk de adabun teg yi neen da waa ji naka la fa moom te daafati la <coughs> la maal wi jëf ya bi tarki ca bay ga bay wut la maan xakk <coughs> abasa baax na lu da baa oo yaru ya de ba nga xamee ne bañ na ne wët kaaba ga yàlla fulal na ko ca yool boo xam ne moo gënoon fuuf mu mu wët mu wët kaaba ga de fa jasadu fay na ko xanaa ci jëfam jooja bi bayat ridwaanin ci bayat ridwaan yaddun loxo bay daaw lu daa ji weex mi na bi tukki ci yonentam de xam nga lu ko yàlla fay ci jëf jooju ba ñuy jaayante ca bayat rilwaan yonent fa ne bii loxo loxo yonent bi la bii loxo loxo Ousmane de daal di teg ñaari ñaari loxoom ne Ousmane na de tenq lu tedd loola nga xam ne mooy tenqal yonent ba xuutu Ousmane kooku kenn xam ko jaa dina lu mooy moom de dara may ko lu mooy tegin wa wasiir ibn ami géñ naa ci jaraafi doomi bay taxam fil maali ci mbiri kowe léegi mi ngi géñ ci sidina Ali ibn Abi Talib ki nga xam ne mooy jaraafi yonentu ci mépp mbit wa min allahi ci ñooñ te sant lay texee albusaraa way jaraaf ndax ku falu buur ci say jegeñaale ngay fal waaw say jaraaf de tax na ba mbit moo jàpp ne ca jiitu rek sooy boo jàpp ne na Ali moo ca topp de Seydina Ali ibn Abi Talib lam yasidu doliwu ko kasful xitaayi huñeeku muuraay yaqinan xoolu Ali mooy ki nga xam ne fi mu ne mbir yi àllaaxira yàlla def koo sàng dana ko muri ba ñëpp janoog moom mooy bu pencam yàlla bu xamee ne mbindeef mi jeex na keroog ba ñëpp janoo ak ak safara na ñuy yëf ya ndax janoo moom amul werante ali moom na mu war a mel keroog moom mel na ko léegi de balu bayru moom sam sa jant la ma ali de di nekk ci moom xitaawoon muuraay kooku mooy Seydina Ali ibn Abi Talib ali ibn abi ki nga xam ne yonentu na ne képp koo xam ne maay sa kilifa rek ali ibn abi taalib ay sa kilifa de mandargam gëm yàlla mooy bëgg seydina ali ibn abi mandargam naafiq mooy bañ seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ñenanta ngoog ñooy xulafaa wala rabaati juróom benn ci des nag mooy talatu ibn ubaydillaay hawa zubayr ibn hawaam ak Saad ibnu Malik ak Saïd ak Abu Ubaydata ibnu Jara ak Abdurahman ibnu Awf fukki ñooñu la yonent gàddu loon aljana de benn bés toog na ne Abu Bakrin aljana la jëm Omar ibnu Xataab aljana la jëm Usmaan ibnu Affaan aljana la jëm Ali ibnu Abi Taalib aljana la jëm Talhatu ibnu Ubaydillaay Talhatul Fayaad aljana la jëm Subayr ibnu Awaam aljanna la jëm Saad Saïd Abdurahman ibnu Awf Abu Ubaydata ibnu Jarrah fukk ñii ñoom yonent gàddu seen aljanna sallallahu alayhi wa sallam ñoom it waykat bi géñ na ci ñoom ñëpp wa bi aswaajika ak ci jabar sa mi ngi géñ itam ci jabar yi yonent bi nga xam ne yonent xaraf na ak ñoom wa bi hamayka ak ci bàyyi tax sa ñaari bay taxam yi nga xam ne gëm nañ yàlla yonent ba ko yàlla yónni xam na ñenanti bàyyi yoo xam ne ñoo bàyyi ma ba ko bàyyi ñaar ña xéefar lañ ñaar ña di jullit ñaari xéefar yi mooy Abu Lahab fi di xas ak Abu Taalib ki nga xam ne bëggoon na yonent lool waaye waxut baatab seede bi ba nim dee ñaar ñi ci des nag mooy Xamsatu ak Abbas ñooñu ñoo ñoo gëm yàlla wa bi ummi sibtay ni ak ci ndey ñaari sët ñi saw ji aliin jabari aliin mi ngi génn itam ci Fatimata Zahra ki nga xam ne moo jur Hasan ak Huseynu te mooy jabari sidina Ali wa baniya ki doomam man xawatu ak ña làq na leen ala baaw mbàjj ma de ña nga xam ne yonentu wërale woon na leen mbàjj yàlla dafa wax ci alquran ne innama yuridu laahu li yusibbankum rijsa ahlal bayt yàlla dafa bëgg a laabal mboolem ñuñ néegab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent daal di xutam mbàjj wërale ko boppam ak fatimata ak aliyu ak hasan ak huseenu dina yàlla sama ñooñ néeg a ngi laabal leen yàlla nga leen laabal ci bàkkaat de daxa bunt néeg ba ne amin ba ñëpp di maa ngi génn ci ñoom ngeen yaangoog Boseri jaaxal na ko ne allah maana may ma kóllëre allah maana may ma kóllëre li mu doon géñ mooy na fu aadi naka xol sama xawa woon aji wéet la min tunóobin ngi di bàkkaar atay tuuna yooyu di kenaa leen de ngéñ laa ngoog li doon géñ ka taxul mu nekk dëgg li ma doon géñ mooy samay bàkkaar bari na ba sama xol tiit naa tiita tiita tiita tiit ba wéet na de allahumma salli ala sayyidina muhammadin gàtt bi dana posana ci nekk de waaye tib booba mu jasexoon waaw mujj na def ay jëyit nii ci waaw denq la ñam yi moom yonentu sa alayhi wa sallam waaw ba ci hoppi hoppam ji mu génne àddina na poson bu ma lekkoon ca xeebar dañu di ma di ma daane ba léegi yëg naa nag ne dog na sama mbuum xol gi dem yahood lépp lu yaay ci àddina ci ñoom la bàyyi ko de ne nañ ñoo yàlla wax na ne waxuñ dëgg moom moo yëkkati Iisaa laqi ko ca asamaan waaye ñoo rey de yonent yàlla Muhammad itam ñoo ko doon fexe rey de kiis ji xeet gu yàlla bind mooy yahud bani israil moo tax yàlla bëri nettali seen xabaar ci alquran seen xisa wallam yépp nettali nañ ko pour ñu xam seen mbon rek lu yàlla bind ci àddina ñoo ci xees te xay wu ne ci àddina ci ñoom la bàyyi ko ci ñoom lay dellu de yàlla leen yàlla rëbb اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما المستقيم وعلى آله قدره مقدار عظيم والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة وسلم دائما أبدا على الخير والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة مولاي سلم وسلم دائما أبدا للذي بك الخير خلق عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تسمع مولاي سلم وسلم دائما أبدا للذي بك الخير خلق الله بعد ما أخبر لقام كاهن بأن دينهم المواجه لم يقم مولاي سلم وسلم دائما أبدا للذي بك الخير خلق بعدما ينو في لفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنع مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيك الخير خلق الله حتى قد عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيك الخير خلق الله كأنهم هربا أبطال أبرات في عسكر بالعصا من راتي رمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيك الخير خلق الله نبذا بي بعد تسبيح بهم ببطني ما نبذ المسبي من أشاء ملتقم ولا يسلم وسلم دائما أبدا على نبيك الخير لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم يا لدعوته أشجار ساجدة تمشي إلي على ساق بلا قدم ولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروع من بديع الخط الراتب اللقمي ولا يستدم واستلم دائما ابدا على مثل الخير خلق مثل القمامة أن صار سائرة تقي حر وتيس للهجير عمي ولا يستدم واستلم دائما ابدا على مثل الخير خلق أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم ولا يستلم واستلم دائما ابدا على مثل الخير خلق wa ma xawal xaaru min xayrin wa min karamin wa kullu tarfin min alkufaari anhu amin wa sidqu fi lxaari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluuna ma fi lxaari min arami ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي ولا سلم وسلم دائما أبدا لنبيك الخير خلف الله وقاية الله أغنى وابعد عن مضاعفة من الدروع وعن عال من اللطم ما سامني دهر ضيفا دائما واستجرت به إلى وجدت جوارا منه لم يلمي ما سامني دهر ضيما واستجرت به إلى ونلت جوارا منه لم يضمي مولاي سليم وسلم دائما أبدا لنا منك الخير wala ltamastu qinaa daarayni min yadihi lastalamtu nadaa min gayri mustalimi ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخير خير كله ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خير كله لا تنكر الوحي من رؤيا وإن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم ولا يصلي وسلم دائما أبدا وذا كين بلوغ من نبوته فليس ينكر في حال محتلم ولا يسلم ويسلم دائما ابدا تبارك الله مع وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم ولا يسلم ويسلم دائما ابدا كم ابرار وصبا بلمس راته اطلق الارضا من رفقه اللمم ولا يسلم ويسلم دائما ابدا وأحيت سنة الشباب دعوته حتى كد قرة في الأسر الدومي مولاي سلم وسلم دائما أبدا للعبيدك الخير خلق كل بعرض جاض أو خلط البطابع سيب من اليم وسيل من العرم مولاي سلم وسلم دائما أبدا للعبيدك الخير خلق كل لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير داني وفي ايات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على وطني ولا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير داني وصفي آيات له ظهرت دور النار القرى ليلا على العالمين ولا يصلي وسلم دائما أبدا لنبيك الخير خلق كل فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا وليس ينقص قدرا غير منتظم ولا يصلي وسلم دائما أبدا لنبيك الخير خلق والدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على نبيك الخير خلق وما تطاول آمال المدي لا ما في من كرمه الأخلاق وشيمه مولاي سلم وسلم دائما أبدا على عبيدك الخلق كله آيات حق من الرحمن مودثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على عبيدك الخلق لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم مولاي سلم وسلم دائما أبدا دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جار ولم تدم مولاي سلم وسلم دائما أبدا محكمات فما تبقين من حكم لشي شقاق وما يبقين من حكم مولاي سلم وسلم دائما أبدا لذلك الخير خلق ما حربت قط إلا هذا من حرب عدل هادي إليها ملقي السلام وسلم دائما أبدا للملك الخير ردت بلاغتها دوام معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم وسلم دائما أبدا للملك الخير لا معان كموج البحر في مدد وفوق جواري في الحسن والقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا للملك الخير وما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسعى والسلام على الإكثار بإحسان وسلم وسلم دائما أبدا قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاهتسمي وسلم دائما أبدا إن تطلع خيفة من هر نار اللظى أطفى تهر اللظى من وردها شبمي وسلم وسلم دائما أبدا كأنها الحوض تبيض الوجوه بها من الغساتير وقد جاءوك الحميم ولا يستلم السليم دائما أبدا لنبيك كالصراط وكالميزان معضلة فالقس في من غيرها في ناس لم يقم ولا يستلم السليم دائما أبدا لنبيك الخير خلق كله فتنكر العين ضوء شمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ولا يستلم السليم دائما أبدا لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا خير من يمم المعفون ساعته فسين وفوق متون لا ينقي رسمي ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير يا خير من يمم العفو ساحته فإنه فوق متون إلي نقر رسمي مولاي سلم وسلم دائما أبدا على نبيك الخير ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على نبيك الخير خلق سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على نبيك الخير خلق wa bitta tarqa ila an ilta mansilatan min qaabi qawsayni lam tudrak wa lam tusami wa bitta tarqa إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي سلم وسلم دائما أبدا على نبيك الخير خلق وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم ما أخدم على قدمه مولاي سلم وسلم دائما أبدا على لفظك الخير حمد وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على لفظك الخير حمد حتى إذا لم تدع شاوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على لفظك الخير فقلت كل مقام بالإضافة اسنوديت برفع مثل المفرد العالمي ولا يسلم وسلم دائما أبدا نبيك الخير كما تفوز بوصل غير مستتر عن العيون وسر أي مكتتم ولا يسلم وسلم دائما أبدا نبيك الخير كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم ولا يسلم وسلم دائما أبدا نبيك الخير وهز كل فخار غير مشترك ويس كل مقام غير مزدام وجل